kon insha allahu taala ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ faslu bu mujj bi muy chapitre sous chapitre bu mujj bi ndax waxoon nañ la ne bunt bi nii sëriñ bi def ci wàllu alxalq mbindeef yi nga xamante ne muy buntu mu njëkk bi mooy ne kiy war a dem ci boroomam ki nga xam ne boroomam la namm te ci moom la jëm muy ki ki nga xamante ne mooy taalibe bi mooy ki namma dem sa boroom ci boroomam na bàyyi xel ay mbindeefu yàlla yoo xamante ne nii ñu ngi ci àddina bi moom te bu leen moytuwul mën nañoo nekk gàllankoor ak ci moom ci yoonu wa nga xam ne moom la cheminement ba fa mu war a jaar ba àgg ci boroomam am gënamu boroomam tabaaraka wa taala gisoon nañu ñetti pàcc yooyu yëpp gisoon nañu tamit yoo yële mu doon wax léegi nag mu daal di jeexale li nga xam ne mooy bunt bu njëkk bi ak li nga xam ne moom la tuddee tatimma muy complément muy loo xam ne day mottali kon sëriñ bi radiyallahu mu ne wa qaala diini shaykhuna al-a'lam ibnu ataa'illahi fi ra'si al-hakam wa min alaamati i'timaadin bil amal naqsu rajaa'in 'inda wujdaani zalal sëriñ bi tàmbale ginnaaw bi mu ne tatim ma mottali mu ne waqaala wax na xutbu diini ka nga xam ne mooy buy diine ji waaw pôle bi nga xam ne centre la woon ci xam-xamu sharia ak xaqiiqa muy kan mu ne ibnu ataillah voilà ibnu ataillah as-Sakandari wala nga ne al <coughs> as-Sakandari radiyallahu taala anhu wa ardah moom yàgg nañ ko fee gis waaw ibn ataillah yàgg nañ ko fee gis waxoon nañ la ni nga xamante ne noonee la tuddoon léegi nag yaakaar naa ne fàtte woo ko mën naa la bàyyi nga xool acca léegi kon mooy jéem ah lan la tuddoon ahmad ibn muhammad ibn abdil karim muy ibn ataillah as-sakandariyu gane woon àddina l'an 658 génn àddina l'an 709 ginnaaw gàddaay yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi kon noonu la ahmad ibn muhammad ibn abdil karim maamu maama maamaatam la ñuy woowe mooy ibn ata ah ata illah as radiyallahu taala anhu mu ne nee na fan la wax shaykhunaa di suñu sëriñ boo bële nga xam ne xutbu diini xutbooy déene ji centre la pôle la woon bu lislaam shaykhuna mooy suñu sëriñ ba al alam ka nga xam ne doj la montagne la ci wàllu lépp sell la xam-xam lépp montagne la ci tiim nit ñi mooy kan mu ne ibnu ataillah muy ibnu ataillah sakandari radiyallahu anhu fii rasil xikam ca njaalbeenu téeréem ba di alxikamul ataiya xikma bi njëkk lam fa wax moom la sëriñ bi leen di nii mu ne lan la ñu ne ko lan la wax mu ne nee na wa min alaamaati i'timaadin bil mu ne bokk na ci màndarga yuy wane ne nit ki day sukkandikoo ci jëf yi muy jëf jëf yi muy jëf yu baax loolee ci lay sukkandikoo bokk na ci lii wane ne màndargaay ne kii moom jàppal waa jii moom pour moom ay jëfam ñoo konte daal nan lañ koy xamee nan lañ màndarga boobu ah wane ne nit ki day sukkandikoo jëfam mu ne naqsu rajaa'in mooy wàññeeku ak yaakaar ci sa borom tabaaraka wa taala inda wujdaani zalal bu dee ne waa ji daa may tarxiis ci wàllu jëflanteem ak boroomam yoo xam ne dafa xew ci ay jëfam waaw moom bu trébuché ah bu amee zalal mooy bu tarxiis bu amee ci diggante jëf ji mu doon jëf diggante ak boroomam nga gis ne moom yaakaar gam amoon ci boroomam wàññeeku na waaw buy jëf nag jëf yoo xam ne gis na ne ci biti moom ci ay bëtam que amul amul li nga xam ne mooy ay rëq-rëq amul li nga xam ne mooy ay tarxiis léegi nag kii bi yokk yaakaar gi gën a yokk waaw ndax kon kooku jëf mooy jëf ji muy jëf moom la def balance pour moom daal yaakaar gi yàlla waru ko moom fi mu koy amee mooy rek bu dee ne mu ngi jëf même jëf jooju bu ci defee ay rëq-rëq nag bu boobaa nga gis nag yaakaar jam amoon ci boroomam di wàññeeku kooku kon nga gis ne balance bi li nga xam ne moom lay sukkandikoo te moom lay moom lay wéeru mooy lan mooy ay jëfam te loolu c'est un très très très grand problème waaw léegi nag nan la ko al imaam ibnu Ataa'illah dafa def al hikmatul ula waaw xariñ xërantéef bu njëkk bi sagesse bu njëkk bi mu ne min alaamati al i'timaadi ala al amal nuqsaanu ar-rajaa'i 'inda wujuudi az-zalal nii la ko waxe min alaamaat min alaamati bokk na ci màndargay intimaad yi di sukkandikoo alal amal ci jëf comme niñ ko leerale léegi nuqsaanu wàññeeku ar rajaa yaakaar ci sa borom inda fa di zalal bu dee na ay tarxiis daal dinay xew ci sa ci yow waaw kon noonu la ko waxee mooy xikma bu njëkk bi léegi nag sëriñ bi di continuer mu ne qultu wa minhu ljasmu binnajaati lizuhdi walwarai wataati mu ne qultu man nee naa dolli naa ci te sëriñ bi waxoon na bu ma nee nee naa fa min maani qawlihim naqaltu bu ma nee nee naa rek xamal ne ci maanaay boroom xam-xam yi seen wax ya laa jël daal daal di koy waxi samay wax daal di koy tëgg daal di koy wax waaye maanaa ba mooy ci seen wax yi laa ko jële kon nag ñu xam ne ñu jàppee ko nam ko waxe woon mu ne kon xultu nee naa wa min bu bokk na ba léegi yi nga xam ne day wane ne nit ki day sukkandikoo ci ay jëfam mooy aljazmu di dogu bi najaati këne moom rëcc na mucc na waaw non moom mucc na ci safara mucc na ci mbugal yi mucc na ci yooyu ah. lu tax mu daal di jàpp ne daal di dogu ne moom mucc rëcc na li zuhdi ngir dëddu àddina moom daal bu bu bu bu jàppee boppam ne mu ngi dëddu àddina daal di bàyyi yenn yeeg yooyu léegi nag mu dogu ci loolu ne moom fii mu ne moom mucc na moom waaw li zuhdi wal waraay ak li nga xamante ni nii mooy ak sàmm boo ko gisee mu sàmm rek commencé nekk koo xam ne dañ naan li gaay naan day sellal mu commencé rek jàpp ne fii mu ne moom moom moom moom dogu na ne moom moom xaw ma kande moom de àjjana bu doon kenn dafay dugg moom lay doon moom moom mucc na ndax mucc na waaw ndax lan mu ngi jaay zuhdu tey waraa mu ngi sàmm tey day day bàyyi àddina waaw <laughs> wa waaye it di dogu que ne moom mucc na parce que mu ngi ci jaamu yàlla kon nag man de toute façon man ricc naa dogu ci mu ne loolu bokk na ci liy wane ne kii moom ay jëfam la sukkandiku parce que jëfam yi mu jëf moo xam ak zuhdu la dëddu àddina gi wala waraan si sàmm téye boppam di sàmm walla di jëf ay taat yu baax looloo tax mu dogu eh ne moom daanaka moom rëcc na mucc na loolu kon bokk na ci màndarga yi léegi nag sëriñ bi di continuer mu ne fa xaytuma yajri qadaa'u rabbi fa min lahu duna dtiraabil qalbi mu ne fa xaytuma kon nag boo bëggee mucc ci lii ci sukkandikoo say jëf fa xaytuma saa soo xamante ne ni yajri daw na qadaa'u rabbi li nga xam ne mooy dogalu borom bi tabaaraka wa bi nga xam ne moom la namm ci sa ci yow ak ci jaamam yi di ko dawal yow nooy def nan ngay comporté woo fa millahu jengal jëm ci li borom bi dogal ci dogalu yàlla amul ay bu ma defoon nii waaw waaw déedéet jengal nga jëm ci li nga xamante ne moom la borom bi tabaaraka wa taala dogal te nga te gërëm ko waaw na ko gërëm te kontaan ci li nga xam ne mooy dogalu bi yàlla voilà mu ne duuna turabil qalbi sans sa xol di di dengi dengi ak am ay yëngu-yëngoo ko bañ di bañ bañ lu am dara lu muy yëngu-yëngu ci xawaat mel ni daal ku ñàkk a nangu li nga xam ne mooy dogalam yàlla lool bu ko def léegi nag mu teg ci mu ne laa tay asan inda wujudi zalali aw tamanan inda zidiyadil amali mu ne kon laa tay asan ngal la bul désespéré bul yokkat de bul bul tàyyi bul désespéré wu bul ñàkk yaakaar inda wujudi zalali jamono ji nga xamante ne nii sa jëf yi ngay jëf sa digganteeg sa borom ay rëq-rëq da cee am tarxiis dangaa tarxiis def loo xam ne ah borom bi de tere woon na ko de waaye nag wax dëgg yaa ngi doon def li nga man waaye tey moom daanu nga nag de tarxis nga mu ne loolu bu xewee bul ñàkk yaakaar mukk waaw bul désespéré aw ta'manan waaye it maa ngi lay digal ne bul am kóolu de mukk inda isdiyaadil amali waaw ci jamono ji nga xam ne ci la say jëf daal di yokkoo waaw waaw kon nag mbir maa ngi noonu le mu ne fal jamcu bayna alxawfi warrajaa'i xayru sajaayaka bilamtiraa'i mu ne fal jamcu ak dajale bayna xawfi diggante ragal diggante tiit war rajaa yi ak li nga xamante ni mooy yaakaar xayru sajaa yaaka mooy sa gën ci jikko joo mën a jikko woo bilam tiraa yi ci loo xam ne amul dengi dengi maa la wax lii man Bamba radiyallahu taala anhu wa ardaah